wa ashhadu an laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'du fa inna asdaqal hadiisi kitaabullahi azza wa jalla wa xayral hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu bu baax a baax yépp koo xam ne mi ngi ci barab bi sant borom bi jalla wa ala ko dimbali ko ci dellusiwaat sunu jotaayu waxtaanu fajar ci téere bii di al jaami' fi sunani wal aadaab wal maghaazi wa taarix li abi muhammad abdillah ibn abi zaydin al-qayrawaani al-maaliki alayhi rahmatu ñaan sunu borom jalla wa ala mu boole ñu defal tawfiq te war sa gën ak sellal suñuy pas-pas suñuy wax ak suñuy jëf kon lii mooy li nga xam ne moo lay desoon ci jotaay bi nga xam ne ci lañuy tëjee téere bi ba weeru koor wi jàll ñu ubbiwaat ko incha allah te mooy mottali rek li nga xam ne moom la muallif bi alayhi rahmatu rabbil alamin doon leeral ci melakaanu xam-xam ak nameel doon saxalal borom bi jalla wa ala ñu doon jàngale ci e, jotaay e, bee di jàll tey mooy jotaay fanweer bi ak benn leeral xam-xam ak suñu borom jalla wala ala ko muallif bi waxe ahaata ilman bi kulli ma baraa qabla kawnihi lépp loo xam ne rek laataa muy am suñ borom jalla wa ala xam-xamam da koo ndax moo ko bind ba noppi ndax lépp lu am rek laata muy nekk suñ borom jalla wa ala da koo ba noppi o dool li ci wax ne wa fatara al ashya'a bi iradatihi wa qawlihi innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun foofu lañ yemoon nee na mbir yëpp itam ci nammeelam ci la ko yàlla bind mbir yëpp lu mën a doon loo xam ne lu ñuy sàkk rek lu mu mën a doon yàlla ci ak na meelam ca ko bind jékki-jékki wut daal di jékki-jékki am ak waxam ji muy wax ne mbirum mbiram moom moom suñu borom jalla wa mbiram mooy lan mooy su nammee dara danaan ko amal mu am su nammee dara danaan amal mu am kon li am lépp ci nammeelu borom bi jalla wa ala ca la amee foofu dalay saxalal nag li nga xam ne mooy nammeelu suñu borom tabaraka wa taala nammeelu borom bi jalla wa loolu melakaan la ci yàlla nekk melakaanu jëmmam ma sa tàqalikoog moom borom bi jalla waala musta dañ ji am na mel ci li nga xamee ne si nii moom lay def jalla kon loolu lu jar a bàyyi xel la dëgg la nag namm gi muy namm moom mën nay nekk di am ak amaat waaye nag melakaanu na mel moom melakaan la ci jëmmam jalla waala lépp lu muy def rek ci na melam la koy defee lépp lu am itam ci ak na melam la amee kooku dalay jàngal li nga xam ne moom lay dafa indi fi moom muallif bi ñeent ñetti ponk ci ponki dogal te bind ak li nga xam ne mooy ak nameel ak li nga xamee ne moo di ak xam-xam lépp loo xam ne dafa am ci àdduna bi suñ borom jalla waala bindoon na ko borom bi jalla waala bindoon na ko te itam euh, euh, fii bind sax indiwu ko fii waaye dafa indi ñetti ponk te moo di ak nammeel ak li nga xamee ne moo di sàkk ak xam-xam ak ak li nga xamee ne moo di sàkk ak xam-xam parce que almashia mooy dëppoog li nga xam ne moo di ak nammeel rek ci coobarewam xëy nag mu allif bi rahmatullahi alayhi buñ demee ba ci kanam dana tudd lu aji ci wàllu dogalub suñu borom jalla wa su boobaa foofa la ñuy gën a firi fàccee waaye dama lay junj fii ci ne muallif bi du junj junj na ñetti ponk ci ponk ci dogal nga xam ne lu yàlla def rek foofu lay aji mooy xam-xamam lépp lu amoon yàlla xamoon na ko ak nammeelam mooy coobareem rek boole leen ñoom ñaar lépp lu am ci coobare yàlla ak ci nammeelam ci la amee lu jar a bàyyi xel la ba ca desaar mooy li nga xam ne moo di sàkk lépp la am itam yàlla ko sàkk. kooku foo kon fii mu alif bi rahmatullahi alayhi da ci saxalal yàlla li nga xam ne mooy melakaanu nammeel li am lépp nag li am lépp li am lépp suñu borom jalla wa ala mi ngi ko amal ci ko ci waxam jooji mu nan ko amal mu am lépp lu am rek yàlla ci kun la ko amale lu jar a bàyyi xel la même Adama bi ko yàlla sàkki ba noppi ko amal mu am borom bi nee na inna masala Isa inda allahi ka masali Adam xalaqahu min turab thumma qaala lahu kun fayakun kon li am lépp ci mbir yi mbindeef yeeg yooyu yëpp suñ borom jalla wa ala ci amal ci ci am mu am ci ko amale ci nag ci nekkal mu nekk ci la ko amale lépp lu taxaw rek nag kon kooku dalay jàngal ci ne lu am lu nekk ci nammeelug yàlla ci la amee nammeelug suñu borom nag jalla wa ala dafa séddalikoo ñaari xaaj am na lu ñu tuddee al iradatu euh, al kawliya am na lu ñu tuddee al irada iradatu shar'iyya al irada alkawniya ak al irada ash-shar'iyya nammeel goo xam ne mi ngi aju ci bi muy am ak amal la aju maanaam mi ngi aju ci yi muy amal nga xam ne yooye moom day day aajowoo maanaam day làmboo lam bëgg ak lam bëggul nammeel goo xam ne dafa aju ci amal gi muy amal mbir yi ak nammeel goo xam ne ak nammeelam la waaye dafa aju ci sharia kese nag ñaari nammeel yi moo aju ci suñu borom jalla wa bu dee lu aju ci nammeel gi nga xam ne dafa aju ci ak amal kooku dañ naan lépp loo xamee ne lu am la ci kaw monde bii suñu borom jalla wa ala moom moo ko moom ko amal tey ci ak nammeelam ci la amee am nammeel googu nag moom moo taqoog al mashia mooy coobareem maanaam lépp lu am ci àdduna bi moo xam lu yàlla bëgg la moo xam lu la loolu ci nammeelu yàlla ak ci coobareem ci la amee yàlla moo nam mu am moo ko namma amal moo ko soob mu amal ko donte nag mën na koo bañ a bëgg moo tax al iradatul kawniyya kenn du ca charte ci ne faaw yàlla da koy bëgg déedéet mën na ko bëgg mën na ko bañ a bëgg donte nag al iradatul shar'iyya al iradatul kawniyya euh, al mashi'a wal mahabba mën nañ faa daje waaye nag du charte bu dee al irada al shar'iyya nag mooy yi nga xam ne mooy li yàlla namm ci di ko amal ci li muy yoonal su boobaa loolu moom dafa dëppoo dafa takkoog li nga xam ne moo di almahabba mooy bëgg mooy shari'a ji lépp lu ci yàlla namm amal amal ko ca loolu yàlla bëgg la shari'atullahi azza wa jalla amul lenn lu fi nekk lu yàlla yoonal loo xam ne yàlla da koo bañ bu dee nag al irada al kawniyya mooy amal gi yàlla amal mbir yi nekkal gi muy nekkal su boobaa kooku ci nammeelam la aju waaye nag loolu ci coobareem la coobare googu nag lu mbëgg bëgg mën na caa nekk ah lu mbañ itam mën na caa nekk moo tax e, bokk na ci liy teqale diggante al irada al kawniya ak al irada al shar'iyya mooy al iradatu al kawniya foo ko fekk al mashi'a lay da lay taqool foo ko fekk al mashi'a lay taqool maanaam yàlla bi li muy amal li muy amal nga xamee ne ci ak nammeelam ci la koy amale su boobaa loola foo ko fekk rek ci coobareew yàlla ci lay aju yàlla mën na ko bëgg mën na ko bañ a bëgg bu dee nag al irada shar'iyya bu dee lu aju ci wàllu nag li muy amal mu aju ci biir sharia mooy li muy yoonal su boobaa moom foo ko fekk yàlla lu muy bëgg lay doon jox ma ci misaal lu mel ne maanaam amal gim amal asamaan suuf loolu fi coobare yàlla ci lay aju ci ak na melam ndax loolu dafa aju ci sharia déedéet la shakk loolu dafa aju ci al irada al kawniya sàkk gim sàkk géej yeeg sàkk gim sàkk li nga xamee ne moo di garab yeeg jéeri jéeg ci aju loolu ci al iradatu ak al kawniya ci lay dugg yàlla moo amal mbir yooyu yëpp yëpp ci ak nammeelam ci ak coobareewam kenn du ci chart ci ne bëgg mën na ci aju dëgg la nag bëgg na bëgg na ko waaye kenn du ko ci chart bëgg mën na caa am mën na caa bañ am bu dee nag al irada bu shar'iyya su boobaa lu mel noonu moom faw maanaam mooy lu yàlla amal ci biir sharia su boobaa loolu yàlla da koy bëgg lu mel ne julli lu mel ne woor lu mel ne xaj màkka loolu yàlla yàlla koy ci nameelu yàlla ci la ko yàlla amalee ci sharia waaye nag lu yàlla bëgg la moom moo tax al irada bu shar'iyya lu yàlla bañ mën na ca am waaye nag lu yàlla na muddu ca am. lu yàlla nëmmut soobu ko du ca am waaye nag lu yàlla bañ mën na ca am waaye bu dee al irada bi shar'iyya nag foo ko fekk moom lu yàlla bëgg moo ci jox ma ci misaal lu mel ne eh, sàkk gim sàkk abo abo jahlin ak abo lahab loolu ci nammeelu yàlla ci la aju yàlla ak sàkk gim sàkk iblis loolu yàlla ko nam def yàlla ko sooba def def ko kooku tey dugg ci al iradatul kawniyya kenn dugg ci al irada shar'iyya ndax al irada shar'iyya ay naa la lu yàlla bag guddi ci am waaye bu dee kaw iradatul kawniyya nag lu yàlla bañ mën na caa am lu mel ni sàkk gim sàkk Abu Jahlin ak kii nga xamee ne si nii moo di Abu Lahab ak Iblis lii yàlla ko nam moo ko sooba def waaye ndax lu yàlla bëgg la déedéet yàlla bëggut Abu Jahlin bëggut Iblis bëggut ki nga xamee na si nii moo di Abu Lahab maanaam ay yéefar lañ sàkk gim sàkk yàlla sàkk gim sàkk kéefar loolu dul yàlla bëgg kéefar dul yàlla bëgg wala yarda li ibaadihi al-kufr la yàlla wax waaye nag moo ko amal moo ko soob bu am ko ci ak nammeelam ca laaju yara bàyyi xel waaye nag loolu xikma tax yàlla def ko xikma dañ ko bàyyi xel baax a baax parce que Iblis bu ko yàlla sàkkutoon kenn du mën a xam ña baax ak ña baaxut sawara ak àjjana nu muy taxawe nattub yàlla nu muy wàccee di xool ba xam ñi bi Iblis ak ñi ko dul topp kooku kooku xikma la kéefar itam bu amut na naka lay lislaam di amee faaw yoonu neen ak yoonu dëgg nekk suñ borom azza wa jalla wan leen kenn ku nekk e, yoonu dëgg ak yoonu neen xool nag kan moo ci kan moo ciy kan moo kan moo ciy tege léegi-léegi itam nag al irada al kawniya maanaam ñaar yëpp daje ci léeg-léeg jenn jëmm al iradatul kawniya wa shar'iyya daje ci moom lu mel ne Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu nekk gim nekk ki gën ci nit ñi ginnaaw yonente yi alayhim salaatu wasalaam nekk gim nekk koo xam ne mooy ki gën ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam loola yàllaa ko amal ko ci bi muy amal mbir yi ci ne Abubakar mooy ki gën ci xeetu ginnaaw yonente yi alayhim salaatu wasalaam waaye itam moom la dogal moom la nam itam ci biir sharia yàlla dogu bëgg ci biir sharia daa bëgg loolu Abubakar nekk gi mu nekk ci biir xeet bi gën ci loolu lu yàlla bëgg la moo tax foofu ijtamaat fii al irada al kawniya wal irada al shar'iyya parce que yàlla moo ko amaloon sooboon ko ba muy dogal mbir yi ba muy amal mbir yi waaye itam moo ko dogal itam moo ko amal ci biir sharia kon loolu jar a bàyyi xel la bu dee nag li nga xamee ne moo al irada euh, la shakk ci ne al shar'iyya kooku moom lu yàlla bëgg rek moo cay aju beneen ba ca desaat moo di jox ma ci misaal lu mel ne médecin bi nga xam ne euh, léeg-léeg nit ki mën naa xaw a jaaxle loolu la moo tax yàlla ti dogal dara di ko nam ma def di ko cob ba noppi du ko bëgg loolu mooy la njariñ mën na caa nekk masalan médecin bi nga xamee ne dafa am ku feebar ñëw mu am garab gu nga jox juwe xat mu di ko naan ndax nit ki dafa bëgg garab gi muy naan déedéet bëgg ko mais dafa am jubluwaay bu tax maanaam naan gim koy naan da koy saafara loolu tax mu di ko naan mais jëmmi jëmmi garab gi moom bëgg ko moom la chèque waaye namm na koo naan moo ko soob mu naan ko lu ko waral dafa am lu lu tege ci ginnaaw garab gi loo xam ne moom la bëgg te muy ak ak ak wér kon mi ngo kon borom bi jalla waala sàkk googu muy sàkk yoo xam ne xëy na yu baaxul la wala ay kéefër wala yoo xam ne yu bon la daa am yu nekk ci ginnaaw yoo xam ne xereñteel xereñteef la looloo tax kon loolu lu jar a bàyyi xel la comme ni ñu ko leeralal woon ci ginnaaw bokk na ci li leen séparé moo di euh, al iradatul kawniya maanaam du caa yàlla da koy def maanaam bu ko defee yi nga xam ne yàlla da koy da koy da koy da koy da koy def mu doon loo xamee ne yum nam ma def la yum yum nam ma amal la nga xam ne ci coobareem la yooye mën na koo def ngir ngir looyee ngir jëm ngir ngir ngir jëmmam waaye mën na koo def ngir leneen lu bokkut ak moom. moo tax maanaam maqsuudun li zaatiha wa ghayriha aju ci wàllu yàllay amal mu aju ci ak nammeelam ak ci ay coobareem yàlla mën nañ koo def mën na koo def ngir jubloo def loola ngir jub ngir jublu loolu waaye mën na koo def ngir jublu leneen lu bokkut ak loolu maanaam du jëmm ji moo tax mu def ko waaye da am leneen lu tax mu def ko loolu itam la chàkk ci ni eh, lu jar a bàyyi xel la xam nga àjjana ak sawara rek sàkkuñ ko ngir jubluwaayam rek moom waaye dañ ko sàkk ngir leneen lu bokkut ak moom dañ ko àjjana ak sawara dañ ko sàkk ngir yeneen kon du du moom moom àjjana am ngi rek waaye day koo saak ngir lan ngir ngir doomu aadama yi di fa dugg loolu tamit jërë bàyyi xel la kon lu bon suñu borom jël wala sàkku ko rek wala kéefër waaye dafa am leneen lu nekk ca ginnaaw loolu jërë bàyyi xel la léeg-léeg na koo sàkk ngir ngir jubluwaayam ngir moom ci boppam loolu tam léeg-léeg mu am borom bi jalla jalla waala ngir sàkk dara nga xam ne loolu da jubloo sàkk amul leneen lu tax mu sàkk ko loolu itam lu am la. jar bàyyi xel mi ngi mel ne rek comme doomu adama yi yàlla sàkk sàkku leen ngir loolu waaye daa leen sàkk ngir leneen te mooy la leen sàkk ngir ñu jàmmu ko kon jubluwaaye sàkk doomu aadama yi ak jinne yi moo ñu jàmmu ko léeg-léeg itam borom bi jalla wa ala sàkk dara ngir loolu ci boppam koo jubloo sàkk waaw da koo jubloo sàkk maanaam maqsudun li zaatiya sàkk gi ko yàlla sàkk loolu jublu la maanaam jubluwaayam la moom ci boppam sàkk gi lu war a mën a am la maanaam moom da koo jubloo sàkk amul leneen lu nekk ca ginnaawam loolu léeg-léeg mu am euh, loolu itam jar a bàyyi xel loolu nag fi mu gën a baree mooy al irada bi shar'iyya loolu bokk na ci leen séparé al irada bi shar'iyya moom maanaam lu ci wàllu yi yàlla yoomal ci biir sharia loolu lu mu ci mën a doon yàlla da koo sàkk da koo amal da ko yoonal ngir jubluwaayam jar bàyyi xel dëgg la nag ay xereñteef ay njariñ mën naa nekk ci ginnaaw waaye lu yàlla yoonal ci biir sharia rek loola dañ ko yoomal ngir jëmmam loolu lu jar a bàyyi xel la bokk na ci leen séparé kon al irada al kawniya yàlla amal ko ngir jëmmam léeg-léeg yàlla amal dara ci bi muy amal mbir yi ngir jëmm ngir ngir jëmm ngir am ngir jëmm ngir bëgg amal loola waaye léeg-léeg itam mën na ko amal ngir jublu si leneen lu bokkut ak lu bokkut moom loolu eh, lu jar a bàyyi xel la ci al irada al kawniya xam nga ne la shakka ci ne arash bi ko yàlla sàkk ak kursi yàlla da leen a sàkk ngir seen jëmm loolu daa jubloo amal loola sàkk ko ngir ay doomu aadama ak yi da koo sàkk ngir ngir ngir jublu koo sàkk loolu jar bàyyi xel la kon lu mel ne ruu rek suñu borom da ko sàkk ngir mu dugg ci doomu aadama yi ngir doomu aadama yi mën cee dund kon loolu lu jar bàyyi xel la bu dee al irada bu shar'iyya lu mel ne julli lu mel ne azaka lu mel ne woor ko dañ ko yàlla da koo amal yoonal ko ngir jëmm ngir jëmm yooyee ngir jëmm yooye loolu lu jar a bàyyi xel dëgg la nag am na ay xereñteef yu nekk ci ginnaawam kon loolu bokk na ci euh, li séparé diggante li nga xamee ne moo di al irada al shar'iyya wal irada al bokk na ci li leen itam moo di al irada euh, al kawniyya mën na am mu nekk lu yàlla loo waaye mën na bañ a nekk tam lu yàlla gërëmloo juyoog nag loo xamee ne mooy al irada shar'iyya bu li fekk yàlla da koy gërëm waaye bu dee al kawniyya yàlla mën na koo gërëm man na ko bañ gërëm lu mel ne kéefar te ndax yàlla gërëm na kéefar déedéet waaye moo ko nam ma amal ngir am lu nekk ca ginnaawam comme niñ ko waxee da am xereñte lu nekk ca ginnaawam kon wala yarda li ibadihi al kufr comme ni ko yàlla waxee yàlla loolu du ko mas a gërëm waaye nag al irada al lu ci yàlla sharia lu ci li ci li ci nekk lépp yàlla daf koo gërëm moo tax lu yàlla bëggut nekkul ci biir sharia amaa nag monde bii nag bi ñu tiim ak li yàlla amal lépp lu yàlla bañ moom mi ngi ci biir su boobaa loolu la ko waral rek moo di xam nga yàlla bëggut kuy lor doom kenn bëggut kuy rey yàlla bëggut kuy rey la chaque ndax ya rey yàlla bëgg na ko déedéet waaye léeg-léeg ñu rey ñu rey nit ngir dafa am lu ko waral mi ngi mel ne ki nga xam ne dafa rey bi dañ koy rey ndax rey koy rey ndax rey gi rey nit rey nit rek yàlla bëgg na ko déedéet waaye kooku yi rey dafa am lu nekk ci ginnaawam mooy lan rey gi ñu koy rey day tax nit ñi mën a am jàmm mën a am stabilité mën a am sécurité mën a am li nga xam ne moo di kóolute seen dund moo tax borom bi ne wala walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi la'allakum tattaquun fayantoo ak dund da caa nekk koo xam ne boo reyee ñu rey la su boobaa doo rey kon rey googu yàlla amalu ko ngir jëmmam waaye dafa am ko amal ngir leneen lu nekk ci comme niñ ko comme niñ ko waxoon mooy bu ñuy rey buñ def bu ñu di def ku rey ñu rey la rek su boobaa kon rey dafay dafay doon loo xamee ne eh, lu lu néew lay doon kon loolu bokk na ci li séparé diggante al irada al kawniya wal irada al shar'iyya kon ñaar yi ñooy am ci na meelug suñu borom lu yàlla namu sharia ak lu yàlla namal lu yàlla namal lu yàlla namu ci ak am ak amam lu yàlla namu ci sharia ak lu yàlla namu ci ak am ak nekkal lay doon ñaar yooyu ñooy yi nga xamee ne yi am yépp yi am yépp nag li am yépp du génn ñaar yi benn mu doon loo xam ne day aju ci al irada lu yàlla na ma def ba muy amal mbir yi mu soob ko wala bu fekkee dugg foofu la dugg ci al irada al parce que al irada al shar'iyya sax mën naa duggaale ci biir al irada al parce que ba yàlla amal li mu war a amal lépp am da caa boolewaale la mu bëgg la nga xam ne bëggu ko te la mu bëgg lépp sharia da cay dugg waaye nag dañ ko séparer nii parce que ñoom ñaar kenn ku nekk daa am particularité boo xam ne sama amu ko kon yii mu allif bi mu allif loolu la bëgg wax li yàlla amal yépp lu man di doon ci ak coobare wom ca la amee lu jar a xel daa am ñoo xam ne dañoo gëm ne borom bi jalla wa am na yu am yoo xam ne amul ci ak nammeelam la mooy al qadariyya ñoo ñi nga xamee ne ñoo yoroon xalaat yi xalaat bu bon boobu nga xam ne bokk nañ ñi njëkk a feeñ ci kuréel maanaam ci borom xalaat yu bon yi du ma ne kuréel islam kuréel islam yu njëkk a feeñ mooy alxawaarij waaye ñi nga xam ne dañu xalaat bu bon bii bokkoon na ci ñi njëkk a feeñ ci waaye xalaat boobu daanaka daa raaf que ñoom dañ leen a yéefarloo ñooñu li ñu tuddee alqadariya al ula al ghulaah mooy ñu teengal ñooñu nga xam ne salafu saalih bañ feeñee jamono saxaaba yi lañ feeñ dañ leen a yéefarloo ki koy nettali ñooñu dañoo jàpp ne suñu borom jalla wa lay am amul ci ak na melam day day forcé wu di am wal iyaazu billah amul ci ab xam-xamam itam yàlla xamu ko woon wala iyaazu billah Yaxya ibnu Ya'mar day wax ne nee na ki njëkk a wax gis nga ki njëkk wax kon loolu fikra la woon nekkutoon ab firqa nekkuñu ab kuréel boo xam ne dañoo dañoo tashkil ab kuréel comme ni ko xawaari ji defee bu fës waaye benn benn lañ benn benn benn bi ay benn benn lañ woon yu nekkoon ca Basra te moo di al Iraq eh, maanaam benn dëkk ci Iraq ndax al al Iraqayni buñ ko waxee ñu jublu al Basra wal Kufa nee na ka ka njëkk a wax mooy ku ñuy wax Ma'bad al Juhani Ma'bad al Juhani xam ngeen ne kooku mooy ki njëkk a wax lu aju ci wàllu ki ci njëkk a wax nee na maa man mu Yaxya ibnu Ya'mar mooy wax nee na man man ak Humayd ibn Abdirrahman Humayd ibn Abdirrahman man ak moom al nee na ñun ñaar ñoo dem aji wala ñun ñaar ñoo dem umra ji biñ àggee daal di wax ni su fekkoon day daje nañoo kenn ci ànd na yonent bi alayhi salaatu wasalaam day dana baax lool ndax ñu mën koo laaj li gaa yi wax nii ci dogal bi kon ñooña ay benn benn benn benn benn benn lañu lañ woon Ma'bad moom yi ak ñu àndandoo moom ñu ko gëmoon ci pas-pasam bu bon boobu. nee na bi ñu waxee loolu suñu borom defal ñu tawfiq ñu dajeek Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Abdullah Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bi ñu dajeeg moom muy dugg ci jàkka ja nee na ñu ñaar ñu daal koy dogale ñu seq ko man sama àndandoo kenn ki nekk ci ndeyjooram ki ci des nekk ci càmmoñam nee na ma njort na sama sama àndandoo bi dana ma bàyyee wax ji maanaam dana ma bàyyee ma wax ak moom mu def loola. nee na ma daal di wax ak moom ne ko Aba Abdurrahman yow Aba Abdurrahman nee na am na ñun day am na aw nit wu feen ci nun yoo xam ne dañuy jàng alxuraanul karim waaye nag xam-xam xamuñ ci dara dara xamuñ ko ci e jàpp yàlla daal xam-xamam yàlla amut xam-xam wala iyaazu billah moo tax al-imaam Shaafi'i daan wax ne alqadariya na ngeen dàggasanteeg ñoom ci xam-xam mooy ci xam-xamu bu yàlla suñ ko nangoo weddi nañ seen bopp parce que dañu jàpp ne mbir yi day jekki-jekki rek nekkul ci xam yàlla suñ ko suñ ko nanguwut maanaam suñ ko nanguwul weddi nañ yàlla ñaar yooyu moo moo mën a am fa in qabilu ufhimu wa in wa in wa in rafadu kafaru loolu al imaam Shaafi'i wax kon ñu jàpp ne xam-xamu yàlla daal yàlla amut xam-xam mbir yi mi mbir yi am nekkul ci xam-xamu bu yàlla nekkul ci ab coobareem wal iyaazu billah ndax lu yàlla xamut nu muy amee nu muy nekkee ci ak coobareem moo tax ñooñu loolu kéefër la wal iyaazu billah bu dee alqadari yooyu mujj ñëw nag su boobaa danañ ko gën a leeral ñu accès ci ba ci buntu dogal ci bu jotaay bu ubbi ko waate yi mujj ñëw ñoom moom eh, nañ ne yàlla mbir yi ci ak nammeelam ak ci xam-xamam ci la amee waaye nag li ñuy weddi ci ñoom mooy li nga xamee ne si nii moo di kàttan wala dogal bi dañu jàpp ne suñu borom jalla waala yenn ci mbir yi dogalu ko iyaazu ci mbir yi amul itam ci yani comme niñ koy faral di waxe ci coobareem wala ñuy weddi ne jaam bi amul coobare loolu danañ ci ñëw ci jotaay yàlla di ñëw insha allah bi ñu waxee loolu tuddu seeni mbir seeni melekaan nee na ñoom dañoo jàpp ne dogal amut waaw innal innal amra unufun mbir yi daal daa jekki-jekki rek am wala anufun anuf mbir yi daal daa jékki-jékki rek daal di am maanaam daa forcé wu daal di am wal iyaazu billah bi ñu waxee loolu Abdullah ibn Umar da caa teg ne boo dajee ak ñooñi boo dajee fa idaa laq fa idaa laqiita ulaa'ika fa axbirhum annii bari'un minhum wa annahum baraa'un minnii boo dajee ak ñooñi di jéem wax loolu jàpp ne yàlla lay xew xamu ko te it namm ko ci ak nammeelam nee leen Ibnu Umar man mii day seet naa ci ñoom wicc te xam nga ne ab saxaabi seet ci moom kooku ab yéefar la moom seet ci moom wicc xam nga daa seet ci diineem kooku moom mënut a nekk ab julit parce que ñoom moom duñ seet ci koo xam ne ab julit la seet gu seet wicc bàyyi ko ñoom itam seet nañ man seet naa ci ñoom wicc ñoom itam seet nañ ci man wicc daan ne walladi yaxlifu bihi Abdullah ibnu Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila allahu minhu hatta yu'mina bil qadar nee na kenn nit ñoom bu amoon lu toll ne doju Uhud ci wurus mu dépensé ko nee na yàlla du ko nangul dépensé am ko loolu mu dépensé ak lim rëy rëy rëy ci wurus yàlla du ko nangul bul daa gëm li nga xam ne moo di moo di dogal bi lu dul daa gëm li nga xam ne moo di dogal bi lii la Ibnu Umar wax daal di jàng xadisu Jibril boobu yi nga xam ne mooy xadis bi aju ci wàllu diine ji nga xam ne lislaam euh, euh, da koo nettali mu jële ko ci xadis boobu nga xam ne baayam moo ko nettali sax mooy haddathani abi Umar ibn al-Khattab mooy xadisu Jibril boobu bu siiw boobu nettali ko ba jeex tàkk nga xam ne Yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koy day wax ne wa tu'minu bil qadari xayrihi wa daa bokk ci gëm mooy nga gëm dogal bi lu xam ak lu naqareem te bokk na ci li tax li Ibnu Umar tegtaloo ba gëm ne ñii dañoo weddi dogal mooy jàpp ki jàpp ne yàlla xamul mbir yi ba koy yàlla kañ le xam mbir yi mooy bu demee ba am wal iyaazu billah waaw loo xam ne laataa muy am nga ko xamoon yaa ko def dogal laataa muy am nga ko bindoon tax loolu lu jar a bàyyi xel la maa ngi lay wax ni ci jotaayu ba ki démb ba wala bee di jàll ñeewoon naa la dogalu bi yàlla ci ñeenti ponk yi la tege mooy lépp lu am ci dogal bi yàlla bindoon na ko xamoon na ko moo ko sàkk tey ci coobareem ak ci nammeelam ci la amee ilmun mashi'atu mawlana ilmun mashi'atu mawlana eh, ilmun kitaabatu mawlana mashi'atuhu wa xalquhu wa huwa inshaa'un wa ijaadu ilmun kitaabatu mawlana mashi'atuhu wa xalquhu wa huwa inshaa'un wa ijaadu loolu mooy am yàlla lépp am xamoon na ko moo ko bind bind na ko laataa muy am lawhul mahfuz bind na lépp lu war a am ci xalimaam ka jë gu tedd ka jalla wa ala lépp inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imamin mubin waxaan ne wa kulla shay'in ahsaynaahu kitaba lu mën a doon yàlla bindoon na ko inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar wa tamna wa kullu saghirin wa kabirin mustatar lépp lu tuuteeg lu bari yàlla bindoon na ko bind na ko kon loolu lu jar a bàyyi xel la te it moo ko sàkk te ci ak na meelam la amee lii kon bokk jullit yi kon ni ko mu allif bi waxee mbiram mooy lum nam ba def rek moom yàlla lu mu nam ma def bu ne ko amal mu am kon lépp lu ci nammeelu yàlla la amee amul lenn luy forcé wu di am wala lu jékki-jékki am ni ko philosophie yi di waxee nga xam ne dañoo jàpp ne adduna bi ab bul la woon daa jékki-jékki daal tas leen lu nekk tege fam tege loolu am xel sax da ko nangu te li li xel nangu mooy lu tas loo xam ne daa jékki-jékki tas su boobaa du équilibre leen lu nekk mënut a tege fa mu fa mu bëgg a loolu mënut a nekk kon mbokk jullit yi lii mooy li desoon ci liñ bëggoon a leeral ci xët woowu yi ñu indi woon incha allah bu eh, weeru koor bi jaal jàllee ñu ñëw ci nag lu njëkk ci eh, melakaan yi di ko firi fàcce nag yeneen ci melakaan yi ñuy ñëwaat te mooy lu aju ci waxi sunu borom jalla wa ala wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in آسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن آسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله